rahim wa sallallahu wa sallama ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd fa yaqulu al-imamu al-hafidu abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wassalaam fi kitaabihi fi fi fi albaabi raabi'i wa tis'iin ba'dal mi'a وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala as-sufuufil awwal rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin hasan kon al imaamul haafid an-nawawi mu ñëw ak ñun ba léegi ci garab gi ñu nekk ci tool bi euh, muy garab numéro cent quatre-vingt-quatorze wala chapitre wala pàcc di wax ci ngëneelu sàppe bu njëkk ak digle giñ digle ñu koy mottali te di ko jubal ak di tacca di ci sàppe yi mm, ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadiis Seydina ibn Bashir radiyallahu anhuma mu doon xadiis mille quatre vingt mu ne woon wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu latusawwunna sufuufakum aw lu aw la yuxaalifanna allahu bayna wujuhikum ba ci riwaay bi maxoon ni muslim anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam kaana yusawwi sufuufana hatta ka'annama yusawwi biha alqidaah walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu mooy xadis mille quatre-vingt-dix junni ak li nga xam ne mooy eh, eh, ñeent fukk Euh, non euh, ñeent fukk ak juróom ñeent euh, non <laughs> junni ak doxafeer bi naaw ak juróom-ñeent fukk walla juróom-ñeent fukk mu ne waa ni al-Baraa mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy al-Baraa ibni Aazib radiyallahu anhuma di doomi Aazib ah waxoon nañ la comme an-Nu'man la ibn Bashir mooy ku ci nekk saxaaba nga di doomi saxaaba radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na yataxallalu saffa doon dugg ci sàppe yi di jaar ci diggante sàppe yi min naaxiyatin ila naaxiya waaw Allahu akbar waaw mooy ci sàppe bi benn côté ba beneen wàll bi benn wàll ba beneen wàll bi lépp ngir toppatoo sàppe yi di dugg di xool waaw <laughs> waaw ndax jaar na yoon bu koy def nag yamsahu sudurana wa manakibana waaw di daldi raay suñu dënn yi ak suñu mbagg yi waaw bu amee ku mu war a pousse tuuti ne ko eh, reculer tuuti mu raay sa dund ne la puusal tuuti wala ku war a avancer mu laal sa mbagg ne la jegesil walla puusal ci wàllu ndejoor bi wala wàllu càmmoñ bi wa yaqulu mu naan laa taxtalifu bu leen wute seen biir fa taxtalifa ndax bu ngeen ko defee dina wute qulubukum seen xol yi mu ne wa kaanate nekkoon noom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi defar sàppe yaqulu di wax naan inna allaha yëg leen ne borom bi tabaraka wa malaikatahu ak malaakaam yi alayhim asalatu wasalaam dañuy julli ala sufuufil awwal ci sàppe yi nga xam ne ñooy premier yi ci kanam waaw loolu uh, mu ne rawahu soloo na ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah bi isnaadin ci càll boo xam ne xasanin bu baax la léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que al imaamu Abu Dawud kese ñoo ko moo ko solo ñu ne la déedéet hadith du al imaamu Abu Dawud kese moo ko solo du moom kese moom moo ko solo waaye ki nga xam ne mooy sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo na ko noon al imaamu an-Nasaa'i al imaam Ibn Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alal jamii alimamu Abu Dawud rahimahullahu taala euh, alors <laughs> ah hmm. ah kon euh, bon léegi mu ngi ko indi ci euh, bi nga xam ne kitaabu salaa tafri'i abwaabu abwaabu sufuuf baabu taswiyatu sufuuf mu ne haddasanaa Hannaad ibnu Sarii wa Abuu Aasim ibnu Jawwaasin al-Hanafi mu ne nettali nañu sunu ñaari sëriñ di Hannaad ibnu Sarii ku njëkk ci muy Hannaad ibnu Sarii ibnu Mus'ab ibnu Abii Bakr ibnu Shibr ibnu Sa'fuuq Abuu Sarii at-Tamiimiyyu ad-Daarimiyyu al-Hanzaliyyu al-Kufiyu al-Warraq génn àddina la deux cent quarante-trois gane àddina la cent cinquante-deux rahmatullah alayhi wa Abu Asim ibnu Jawwasin al-Hanafi muy Abu Asim moo doon dàkkantalam mais Ahmad ibnu Jawwas la tuddoon al-Hanafiyu Abu Asim al-Kufi génn àddina la 230 rahmatullahi alayhi an Abil Ahwas moo ko jëlee ci Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la 179 comme imaamu Malik ñoom ñoo bokk année bu ñu génn ma àddina rahmatullahi alayhi an Mansour moom moo ko jëlee ci Mansour de Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a abu Itaab as-Sulami al-Kufi rahimahullah génn àddina la 132 rahmatullahi alayhi am Talhata al-Yaami mu jël ko ci ko naan Talha al-Yaami di Talha ibn Musarrif ibn Amr ibn Ka'b ibn ah, Jaghdib ibn Muawiya abu muhammad ñii ne abu abdillah alhamadaniyu alyaami alkuufiyu alqaari génn àddina am li nga xam ne mooy cent dix am na nag ñu ne cent douze am ñu ne cent treize wallahu taala aalam kon an abdirrahman ibni awsaja moo ko jële ko na abdirrahman ibni awsaja alhamadaniyu alkuufiyu rahmatullahi alayhi génn àddina la 82 rahmatullahi alayhi an al-Bara ibn Azib moo ko jëlee sayna al-Bara ibn Azib ibn al-Harith ibn Adi ibn Jusham ibn Majda ibn al-Harith ibn al-Harith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Malik ibn al-Aws al-Kufi al-Harithi al-Ansari bokkoon ci waa Aws eh, ñi ne Abu Umar ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Tufayl saxaaba yonent bi saa saam di doomu saxaaba génn àddina lan cent euh, lan soixante-douze te nekkoon Kuufa am na nag ñu ne Kuufa la génn àddina am ñu ne mukk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxallalu saffa min naahiyatin ilaa naahiya yamsahu suduuranaa wa manaakibanaa wa yaquulu laa taxtalifuu fataxtalifa quluubukum wa kaana yaquulu inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna alaa sufuufil awwal kon mu ngi nii hmm? hadis bi ginnaaw taxrij bi nii lëkkaaleem ak bunt bi mooy bunt bii di wax ci ngëneelu sàppe bu njëkk bi ak di digal ñu koy mottali ba ni mu jeexe mooy eh, lëkkaale bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam mooy li ñu waxoon ci jotaay yi ñu génn ne defar sàppe mbiru imam bi la voilà imaam bi moo ci war a taxaw waaw loolu mbirum la warul ñëw rek ñu ne xawaas ayoo ñu iqaam rek mu ñëw rek julli wala taxaw ñu iqaam rek mu daal di kàbbaar sans pour mu daal di est-ce que euh, euh, yi defar nañ leen wala déet loolu affaire affaire affaire affaire imam bi la voilà affaire imam bi la kon loolu mbiru imam bi la imam bi moo ko war a toppatoo voilà gis nga yonent bay saa saam ñu nettali woon li ñu waxoon fan yee ci Seydina Omar Seydina Ousmane loolu luñ jëlee ci yonent bi alayhi salaam radiyallahu anhuma mooy di waajal di lugg di xool sàppe yi di defar sàppe yi bañ baax moo tax mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataxallalu saf mooy da doon jaar ci diggante di dox ci ran yi ran sàppe yi bii ba bële xool waaw ba mu leer na ko bii jum na jaar na yoon mooy loolu mooy li nga xamante ne nii imaam bi imaam yi euh, dañ cee war a bàyyi xel xam ne loolu seen rôle la voilà bu dee ma dina jafe ñu def ko ngir illa bu ñu am wala boo kii na ñu laaj ñi nga xam ne ñooy ñeneen ñi ñi nga xam ne ñooy toppatoo ñooy toppatoo mbiru jàkka ji ñooy toppatoo mbiru jàkka ji ñu daldi ñu daldi euh, euh, euh, am ñoo xam ne ñoo koy def mais ci ginnaaw baa baax na waaw même bu dee foo xam ne am nay kamera am nay lii mu nekk loo xam ne organisation bi day baax ñenn ñi nekk ci étage yi ñoo xam ne ñooy bokk ci organisation ñi nga xam ne ñooy toppatoo jàkka ji mu laaj ne leen est que ci kaw étage yi baax na ah foofu sàppe yi baax na am yoonu def kii laaj voilà ci ginnaaw c'est bon wala ci euh, côté yële waaw bañ wax ko wala salle numéro deux est-ce que foofu it tout ok ñu ne ko baax na voilà loolu mooy imam bi moo ko war a def te loolu mooy sunna moo tax yonent bay saa saam da doon dugg ci sàppe yi di xool benn côté sàppe bi beneen côté sàppe bi est jum na lépp mu kii ba pare di jaar ci biir sàppe yi bu gisee ku xaw a génn tuuti mu teg la loxo raay teg la sa dënn raay nii ne la ne la man nga kii tuuti ku war a dugg mu ne la dugg sil ba pare di leen waxaale naan ne laa tax talifu waaw kàddu yi nañ ko man di ko wax bu leen wuute fa taxtalifa qulubukum bu ko defee seen xol yi daal di wuute ndax loolu yàgg nañ koo gis ci buntu bi xadiis yi ne loolu moom mooy li nga xamante ne nii moom moom lay xew eh, mooy wuute ci li nga xamante ne mooy defar sàppe eh, day jur li nga xam ne wuute xol wala li nga xam ne mooy wuute xol gi day manifesté woo fi muy gën a manifesté woo mooy ci jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ndaxa dañ koo war a defandoo nit ki bu ñëwee duñu ko mën a defandoo ndax lan suñu xol yi suñu xol yi àndul suñu xol yi àndul voilà loolu lépp dafa nekk loo xamante ne nii euh, yu garaaw la loolu wax nañ ci waxati ci euh, te euh, kon mooy am solo gi nga xam ne yonent bàyyi saasaam ci boppam moo ko doon toppatool boppam kon loolu am na solo nañ ci bàyyi xel ba pare mu ne yonent saasaam doon na wax ngir tamit lëkkaaleem balee suñu bunt bi baabu fadli safil awal bunt bi wax lu sàpp bu njëkk bi mu ne inna allah gis nga boroom bi tabaraka wa ak malaakaam yi ñoom dañuy julli ci sàppe yu njëkk yi loolu nag tekkiwul ne yàlla day sàppe day taxaw kom haasha <laughs> waaw taala allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira yàlla ëppante naag li nga xam ne mooy mujassima yi ñi nga xam ne xamul dara di wax di utal yàlla koor tekkiwul na yàlla mooy jiite malaaka yi léegi moom mu taxaw ci kanam comme malaaka yi taxaw ci ginnaaw léegi eh, ñoom ñu eh, sàpp yu ndejoore yi nag non yu njëkk yi lañuy lañuy lañuy fexe ku nekk di fexe nekk ci sàpp bu njëkk bi ngir yàlla jiite leen loolu du loolu wa ah. <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> borom bi ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhal laziina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu loolu tekkiwul ne <laughs> mooy borom bi ñun ak julli mooy ñun ni ñuy julli waaw non comme dañu ñëw léegi aywa mooy moo ko njëkk def waaw bu dee julli ci Yonent bi alayhi salaam julli ci moom. rawatina bii nag moom boo ñëwee bii boo ne ah, kon yàlla day kon julli la jawab day rukkoo day sujjóot day nangam mukk waaw <laughs> wal billah inna allaha yàlla ak malaikatahu malakaan yusalluuna dañuy julli ala sufuufil uwal ci sàppe yu jëkk yi voilà loolu bila ta'tilin wala wala eh, eh, tam tamsil wala nekk di tashbih déedéet <laughs> borom bi sori nag li jaam yi def waaw que ne julleem mooy yërmande wala yooyu loolu wax la bu borom xam-xam yi wax waaye loolu defe naa nekk li nga xamante ne mooy eh, li gën a lëng waaw <laughs> wallahu taala alam kon mu ne imaam Abu Dawud moo ko solo bi isnaadin hasan kon hadis bi moo ki ñu romboon rek ñu ni ñu al imaam al haafiz an-Nawawi mu yonde hadis mille quatre-vingt-onze mu ne waan ibni Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala aqiimu ssufuuf wa haaduu bayna almanaakibi wa suddul xalal wa suddul xalal wa liinuu bi aydii ixwaanikum wa laa tadharuu furujaatin lishaytaan wa man wasala saffan wasalahu allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon al imaamul xaafidu an-nawawi rahimahullah moo ndil ñu xadis bi ci tegu mu ne wa ani ibni umar xadis bi it comme niñ jóge ak ba ko jiitu woon ku ci nekk saxaaba nga doomu saxaabi Allah wa ani ibni umar mu ne muy jële ci doomu umar ji di abdallah ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kenn dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na aqimu sufuuf ah defar leen sàppe taxawal leen sàppe yi waxaadu te def leen côte à côte baynal manaakili mooy épaule contre épaule waaw ñii muhaada noon nekk côte à ngeen ko def mbagg ak baynal manaaki bi diggante seen mbagg yi bu ñu laal kenn keneen ki di puus daan lu tax danay laal di bañ ko ko laal di randoo ko d kii wa xaalu baynal manaaki bi waaw ñoom kol bunyaan lañ leen yoneen saa salaam melale a jullit ñi waaw comme mur bu ñu formé te benn brique duñ ko teg ci beneen mu ne lu tax nga may set tigil wasuddul xalal te da ngeen fat eh? jaar-jaar yi am seen diggante espace yi am seen diggante bu leen laisser benn espace waaw vider les espaces nañu wi occuper les espaces vides espaces yi nga xam ne daa vide seen diggante na ngeen ko fatt fatt leen waaw waaw wa suddul xalal wa liinu te nooy leen bi aydi ixwaanikum ci seen kanam mbokk yi waaw bu leen nekk ku ne puusal nga mer ku sa mbokk di jege si ngay puus ah, nangam déedéet wa liinoo nooy leen waaw seen diggante seen kanamu ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi Allahu akbar wala tadaru ta bu leen bamuk furujaatin furujaatin mu ne wala tadaru ta bu leen bàyyi furujaatin ay porox ndollo ay jaar jaar waaw li shaytaan ngir shaytaane ndax fu mu amee rek shaytaane moom moo koy occupé bu ngeen bu ngeen ko bëggoon a occupé yéen way ngëm yàlla yi espace yi nekk seen diggante jaar-jaar yam seen diggante yéen a ngi julli te yow fi nga taxaw yaa ngi julli sa bokku jullit ngeen nekk côte à côte alors que am na ko man a jaar seen diggante na la leer ne bu ngeen ko fattul seytaane moo koy fatt moo fay taxaw waaw kon bu leen bàyyi ay porox ndollu li saytaan yi ngir saytaane mu yées ni te yëg leen ne waman wasala sofan képp ku jokk ab sàppe tax ba sàppe bi ju amul lenn lu ci lu am faay waaw oh wasalahu allah borom bi dina ko jokk allahu akbar allah <laughs> la hawla wala quwwata illa billah wa man qata'a saffan waaye képp koo xamante ne nii euh, dafa dog ab sàppe waaw yow nit ñi defar sàppe defar ba ñëw ci yow nga ne man moom bu ma kenn laaloon sa waay waa ji puus tànkam nga ne nga puusaat sa bos mu kii nga nga këdd ko wala yu mel noonu waaw ba tax yow sàppe bi mu am benn xalal ay porox ndoll ci biir sàppe bi waaw kooku dog na sàppe bi waaw kooku moo dog sàppe bi mu ne képp ko def qata'ahu Allahu borom bi dina ko dog ci yërmandeem wal iyaazu billaah ñëw ci jàkka ji ba pare yàlla dog la ci yërmandeem a'aazana Allahu min haadaa quoi yal nañu ci borom bi daal di musal quoi Allahu akbar waaw. laa ilaaha illallaah mu ne rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani yu mi solo woon xadiis bi bisnaadin ci ak càllale boo xamante ne nii moom saxiixin bu wér la Allahu akbar non war nañu seetaat suñu bopp lii de moom lii lépp nag day wane ne lii wallaay boo ko boolee ci lañ waxoon lii day wane ne kon defar sàppe sa waay farata la waay waaw non loolu moom farata la la waaw kon loolu moom daa leen nañ waaw allahu akbar waaw <laughs> léegi eh, laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Abu Dawud kese moom moo ko solo ñu ne la déedéet hmm? ah al imaamu Ahmad sëriñam moo ko jiitu woon rahmatullahi ala al imaamu Abu Dawud mu ngi koy di kitaabu salaa biñ jógee sànq tafriiq abwaabi sufuuf baabu taswiyati sufuuf foofu lay li buntu hadiis yi mu ne haddasanaa Iisaa ibn Ibraahiim al-Ghafiqi rahimahullahu ta'aala mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di Iisaa ibn Ibraahiim al-Ghafiqi di Iisaa ibn Ibraahiim al-Masruudi Iisaa ibn Ibraahiim ibn Iisaa ibn Masruud Abu Muusaa al-Misri al-Masruudi al-Ghafiqi rahimahullah nekk ki nga xam ne si woon ci Ibn Mas'ud génn la 261 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ibn Wahb misri la mu ne ki ko solo ki ko nettali mooy Ibn Wahb ya Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlahum Abu Muhammad al-Misri al-Faqih génn àddina gane àddina la 125 génn àddina la 197 rahmatullahi alayhi nekk fa nga xam ne la génn àddina imam Abu Dawud na xaar mu indi la beneen càllale taxawal maa ngi ñëw wa haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Qutayba ibn Sa'id di ibn Jamil ibn Tarif ibn Abiliya ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi gane addina la 148 génn addina la 248 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn al-Fahmiyu al-Misriyu nekkoon ki nga ne mooy Abul Haaris sëriñu waa ahlu Misr gane àddina la 94 am ñu ne 93 génn àddina la 175 rahmatullahi alayhi qaala wa mu ne wa haddathani mu ne da nettali nañu Ibn Wahb kooku kan moo wax lool ah? wa non non mu ne wa hadith ibn Wahb atam voilà imam Abu Dawud mu ne wa hadith ba haddathani wa hadith ibn Wahb waaye hadith ba jaar fële ci càllale ibn Wahb moom moo gën a mat waaw moo ngi nag muy al-Layth ak ibn Wahb ñoom ñaar ñëpp ñu jëlee ci kan an Muawiya ibn Salih Muawiya ibn Salih ñu jëlee ci Muawiya ibn Salih ah, muy Abu Amr ñi ne Abu Abdurrahman al-Hadrami al-Andalusi al-Qadi al-Himsi génn àddina la 158 am nañu leen mukk non kii ak guddoon fan dem na ba après l'an soixante-dix <laughs> rahmatullahi alayhi oh, an abi zahiriya mu jële ci ku naan abi zahiriya eh, di hudayr wala hadir ibn kurayb al-hadramiyu abu zahiriya ash-shamiyu al-himsiyu génn àddina l'an cent vingt am na nag ñu ne la cent am ñu ne la cent vingt-sept rahmatullah yaani an Kasiir ibn Murwa mu jële ku naan Kasiir ibn Murwa al-Hadrami ar-Rahawi Abu Shajara Abu Shajara noonu dakkanta Abu Shajara ñi ne Abu Qasim ash-Shami ar-Rahawi ash-Shami al-Himsi génn àddina diggante la quatre-vingt ak la quatre-vingt-dix rahmatullah yaani lam mu ne wi nag euh, euh, mu ne Euh, an kii nii bi mu ëndee xadiis bi mu ne an Abi Za'am Kathir ibn Murra ah, euh, foofu mu an Abdillah ibn Umar voilà muy Kathir mooy Abu Shajara mooy an Abdillah ibn Umar mu jëlee ci Abdillah ibn ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu anhu Abu Abdirrahman al-Makkiyu al-Adawiyu al-Madaniyu radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la la soixante-treize ñi ne la soixante-quatorze rahmatullah radiyallahu anhuma neer mu ne nag qaala Qutayba an Abi Zahiriya bu dee càllale Qutayba bi wax na la ne bu kële Ibn Wahb moo gën a mag hadiisam mu ne ki nga xam ne Qutayba kanta bu dee di jaar ci sama beneen sëriñ bi Qutayba ibn Sa'id mu ne Qutayba qaala Qutayba an Abi Zahiriya an Abi Shajara voilà moom waxul an Kathir ibn Murra mu ne Qutayba moom dane an Abi Zahiriya an Abi Shajara mais c'est la même personne mooy Kathir ibn Murra al-Madani al-Hadrami ar-Rahawi rahmatullahi alayhi mu ne lam yadhkur ibn Umar bu dee hadiisu Qutayba bi ci Abu Shajara la yem Abu Shajara ne yonent bay saa saam nee na ta Abu Shajara Eh? moom du saxaaba dëgg-dëgg moo tax imaam al-Hafiz ne wahima man addahu saxaabiyan eh, def def le nag képp koo xam ne nee nga ne Abu Shajara muy Kasiiru Abu Shajara Kasiiru ibn Murra hadrami ar képp ku ne saxaaba la yow da ngaa def def le voilà <laughs> waaw ba dëgg la bokk pare nañu bari ci lu toll soixante-dix ci waa Badar ñu mu dajeel waaye nag moom nekkul woon eh, saxaaba Euh, loolu mooy euh, li gën a dëgër euh, wallahu taala alam kon fële mooy dalaa bëgg wax bu dee xadiisu bi jaar ci ki Qutayba mooy mursal la mooy tuddul Abdallah ibn Umar Abu Shajara moom rahimahullah moo ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal bu dee bi jaar ci ibn Wahb mooy Isa ibn Ibrahim al-Ghafiqi qala haddathana ibn Wahb bu dee càllale boobu moom boobu nag tudd na Abu Shajar an eh, mu tudd mu jële Seydina Abdallah ibn Umar Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala aqimu as-sufuf wa hadhu bayna al-manakib wa suddu al-khalal walinu bi aydi ikhwanikum mu ne lam yaqul Isa bi aydi ikhwanikum bu dee càllale sama sëriñ bu njëkk bi te nee naa la moo gën a mat jaar ci Ibnu Wahb boobu waxul loolu moom loolu andiwu ko moo ne lam yaqul waxul Isa bi aydi ikhwanikum mooy lool ci hadiisu Qutayba bi jaar ci Qutayba an laysin foofu la jaar rahmatullah ala al-jami' wala tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah wala tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah Allah qaala Abu Daawud al imaam Abu Daawud am lu mu wax ci suuf mu ne qaala Abu Daawud boppam lay wax voilà <laughs> rahimahullah mu ne Abu Shajara Kathiir ibn Murra mu ne Abu Shajara gis nañ ko sànq mooy Kathiir ibn Murra mu ne qaala Abu Daawud léegi al imaam Abu Daawud ci boppam mu waxaat ne wa maa nawaliinu bi aydi ixwaanikum idaa jaa'a rajulun ilaa as-saffi fa dhahaba yadxulu fiihi fa yanbaghii an yuliina lahu kullu rajulin mankibayhi hatta yadxula fi saf mu ne Abu Dawud nee na mooy boppam <laughs> Sulaymaan ibn al-Ash'ath as bi nga xam ne mooy waliinu ah, ah, nooy leen ah, bi aydi ixwaanikum ci seen kanamu uh, mbokk yi mooy idaa jaa rajul bu benn waay ñëwee ila safi jóge ne ñëw fekk ñu taxaw di julli mu ñëw ngir dugg ci sàppe bi walla ñu taxaw bu ñuy waaj a defar sàppe bi imaam bi laata ñuy commencer mu am kenn kuy ñëw di dugg ci ci sàppe bi an yu lii na fa euh, bëgg a dugg ci sàppe fa yan bari da li yell mooy an yu lii na lahu kullu rajul képp kenn ku nekk daal di euh, wetu defaral ko ngir xajal ko xaj ñu xaj xajal ko ngir mu mën a xaj voilà man ci bay yi noo koy defee say say mbagg doo ñëw di yaatal say mbagg di wara ne nii mel ni waayewu ñaayelu ëpp boobu ci kaw ci sàppe bi ba keneen du xaj non da ngay xaw a lem say sàpp say say mbagg bu ko jaree sax ngir waa ji mën a dugg xattaa yan xula fi suuf mu dugg ci euh, euh, sàppe bi na ngeen ko def mu ne loolu mooy maanaa wa liinu te na ngeen nooy voilà euh, bayna axwa ixwaanikum kon xadiis baa ngi nii Allahu waaw kon lii ba léegi comme hadis bi ñu jóge ak yi ñu jóge woon mooy di wax suñu lëkkaaleeg bunt bi nga xam ne moom lañ nekk mooy euh, ngëneelu euh, itmaam wal amr bi itmaami sufuuf digle biñ digal ñuy matal sàppe yi al awwal al awwal yu njëkk yi wa taswiyat yaa di ko defar wat taraas taraas bi mooy fii moo tax wa liinu nooy leen kuy ñëw waaw jarul ngay fatt eh, pusi pusi bu ko xabul fi du ko soof luñ doon mais it ndax ngay wax lool way yow <laughs> yaa am feeral doo xajal sa mbokku jullit bu dugg ci biir nga naan kii. non bu mu tax nekk suñu diggante quoi nañ def nii bu kii bi après ñu puusaat bu ko defee ñu gën a am place boo xam ne day yaatu oh waaye dafa xat quoi eh dañu font quoi eh. c'est c'est quoi cette pro promiscuité euh, pro pro euh, promiscuité promiscuité waaye waaye kat lii ñooy lan yow dañ naan la xanaa xamoo sunna taas fu la yoneen saa saa wax aywa parce que loolu après bu kii ngeen puusaat ku nekk puus nag fekk ñu ngi commencé julli loolu benn waaye bu jógee gis place boobu da a dugg moom la la imaam na azma <laughs> rahimahullah dola mais bu benn waaye jógee fële gis sàpp bale mu des euh, euh, ab ab ab ab ab kii ab place dugg ko ñëw di julli kooku moom julleem yàqu na waxoon nañ la lool nag ñun duñ ci àgg waaw ko ne waa ji julleem yàqu na nag loolu moom <laughs> dañ koy bàyyeeg Abu Muhammad <laughs> ibnu Hazm sawaay az-Zahiri rahimahullah mais daal mooy def na loo xam ne waru ko woon a def voilà na defoon li gënoon moo doon mu mu dem mottali ko voilà te tamit la fait que neen ne bu bu ngeen ko deful boo mayul boroom bi day jaawale seen kii yi ngeen matal sàppe yi suddul xalal wala tazaru furujaatin te bu leen bàyyi ay porox ndollu laa wax li seytaane ndax waaju bon gi di seytaane loolu taxawoon nañ ci ci xadiis yu njëkk yi waaw waaw loolu c'est tellement grave <laughs> loolu c'est tellement grave bu ko defee boo bàyyee mooy xadiis yi ñëw ci kanam waaw xad xadiis bi ci tegu xadiis bi ci tegu yonent bàyyi saa saab di la ko wax moom la ñuy gis après bu na Anas bi waaw seytaane gis nga saytaane bu gisee yooyu looloo lay won ne saytaane <laughs> danaan ci sëroox dugg amaana bu ñëwee foofu dañ ci ginnaaw wax dañuy dugg moo tax yeneen saa saa am ne wala tazaru furujaatin li saytaan bu leen bàyyi ay porox ndoll wax naa la ñun léeg-léeg du ñu bàyyi benn porox ndoll surtout mooy cas bi ma nga xam ne gars yi <laughs> dañu naan euh, defar nañ première sàpp bi ñu ñëw fekk première sàppe bi kefee fees wala biñ ñëwee am ñenn ñu daw dugg ci sàppe bi léegi ñu war a créer beneen sàppe deuxième sàppe wala troisième wala quatrième ci ginnaaw nga gis ñenn cinq personnes yu gaaw daw taxaw ci kanam am beneen waaye moom bu taxaw ci ndejoor bi ndax nee na waa ndejoor fii ngeen war a ñëw yéen a ma war a fekk ci te li nekk ca càmmoñ ba moom léegi nag bu ko defee nga gis boobu mooy mooy sàppe bi lan sàppe boo xam ne yow gis nga juróomi nit wala ñaari nit ci digg bi ñaari nit wala benn <laughs> léegi loolu xoolal kook furujaat la bàyyi kook est ce que moom laa yow nga bàyyi fi teere boo xam ne man nga cee tabax loppu pant rek nga naan la way yow lu ngand loolu nga xaran waaw naa la nag léegi loolu nag saytaane wax naa la bu duggee ci seen biir pour wàll mais c'est pour yàq seen xol yi féewale seen xol yi yàq ko moo tax wax naa la gaa yooyu bu ñuy génn ci jàkka ji xaw a daje nga gis kenn ki di puus keneen ki di ko wóor dóor ay coup d'épaule di wane ne kero li sànq bi ma ñëwee lu tax ñëwoo ci man wala bu ñuy bañ a nuyonte wala bu kenn ki nuyu keneen keneen ki mel ni yëgu ko waaw bu gisee ñu koy sonal ci mbedd mi sax mu mel ni yëgu ko wala bu ko jéem a nuyu wala ñuy ñuy bañ a nuyuwante di moytu wante lu ko waral mais yéen a xajal saytaane seen diggante ba ngeen doxalul sunna waaw gisoon nañ li fi ak Éthiopie waxoon waaw <laughs> rahimahullah te loolu mooy dëgg ne yii nag yu mel nii ak yii moo tax ñun ñu tardé waaw moo tax ñu nekk ñoo xamante ne nii dañoo torox ci kanamu noonu yàlla yi waaw ba ñu sàgganee mbiru yonent bi alayhi salaatu wa salaam akum njàngal ak tërilinam waaw kanta gaa yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne même dañuy wax ci diine ñenn ñu ay imaam lañ jàpp ne li tardeel jullit ñi eh, eh, naan bu ñuy wax ñu naan non diine yenuwul ci julli wal iyaazu billaah yow antak imaam imaam loolu ngay wax <laughs> waaw ngay wax. yow fexewoo nit ñi respecté julli ak yooyu loolu mooy faay ñàkk koo def ak li ko yenn saa jàngal lool mooy suñu faay bi gën rëy waaye buñ yaakaaree ne niru niru la ku faar yi loolooy tax mooy ñun perte nañu ñun war nañ ci xam nañ ci dara sax depuis quand ñuy ñuy essayer waaw ngir retrouver al majdul maqud waaw se reno di ñu ñàkk ak izza googu yëkkatiku googu au lieu ñu jaar bañ a ko yeneen saa salaam yaroon ak moom nañ defoon ba am ko ñun ñu ne duñu fa jaar waaw dañu ñuy def mooy dañuy copier ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi noonu yàlla yi ñoom ñu mel ni ñoom ñoom walla di simmeeku ci àttee yàlla yi ak li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala yónni yonent yàlla mi saa saa ngir ñu saxal ko ci kaw suuf ñun ñu foog ne c'est en se détachant de lool comme ni euh, jaan bi summeekoo ci yàlla ci mbubbam ñun noonu lañ ciy deen mais <laughs> noonu la ñuy amee félicité mais duñ ko am mukk waaw depuis quand ñu commencé depuis gars yi nga xam ne ñoo doon ñoo doon jaay euh, jóge euh, Orient réewu arabe yi ñëw jàng ci ay bari ay sor Paris ay Sorbonne ak yooyu ah civilisation occidentale bi ñu gis daal di leen éblouir ñu commencer la il faut réformer seen waxu caaxaan yooyu ci ñoo xam ne ñu am ay seex lañ lay suubi siu xalaax du ñu cheikh du ñu tus gaa yooyu waaw waaw tudd tur nag dañoo taxul a jóg façon yu mel noonu depuis loolu ñu ñëw ah naan idée yooyu lañu joxe kii walla bi ñuy am indépendance ñu fexee def loolu mais lan la jariñ lan la jariñ ba léegi demal en Égypte nga xool <laughs> ah demal euh, en Syrie <laughs> demal à Lubnan demal au Sénégal demal feneen ak feneen waaw lan la ñu jariñ dara waaw bu ñu yaakaaree ne noonu la ñuy amee wallahi mooy perte nañu suñu dund ak suñu alaaxira wal iyaazu billah kon affaire yi lii la waaw wala tad'u furujatin waaw te niñ koy defe mooy taxawal sàppe yi waaw sàppe nag la yone saa sala wax waaw am na loo xam ne du sàppe waaw kenn taxaw fii kii taxaw fee kii taxaw fii yow boo taxawee am na ku nekk ca kanam kii nekk ci ginnaaw kii nekk ci wet ga kii kii mu nekk daal euh, seri n'importe quoi goo xam ne moom lañ tuddee sàppe loolu du sàppe ah ah non non non lay sa bi sàppe waaw aqimu sufuf taxawal leen waxaasu baynal manaakib bi comme comme liñ jóge woon ci hadith Seyna Anas bi ak Seyna Nu'man bi bañ koy gis gisoon nañu riwaaya bi ci imaam Abu Dawud indi nga xamante ne wa kaana ahaduna man euh, euh, euh, mankibahu bi mankibi saahibihi wa ka'bayhi bi ka'bihi voilà imaam Anas neneen lu ko indi woon mooy moom wa kaana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi saahibihi wa qadamahu bi qadamihi hadis mille quatre-vingt-huit biñ génnoon ci jataay bee ñu génn kon di jiitoon bu Seyna ba waa bee ñu génn kon loolu la di jiitu hadis Seyna Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu waa biñ gis ci Riyad bi nii kon noonu la épaule contre épaule mbagg ak waaw te benn wa suddul xalal bu ñu bàyyi ay porox ndoll yàlla tere ay boulevard wala ay rue suñu diggante aw yoon am na yoo xam ne moom yoon la ñuy bàyyi <laughs> yow boo gisee da ngay foog ne ñii ñii ñii ñii xanaa ànduñ di julli xanaa ku nekk daa nekk ci wetam di def ay baaqiyaatu saalihaat ne nga déedéet déedéet non non non ñoom ñoo bokk di julli kii mooy jiite kii ñaar lañu au ñu nekk côte à côte gis kenn ki nekk ne kii nekk ne wala dañ leen di jiite ku nekk taxaw nu la neex waaw waaw seen dara laalantewul loolu la yeneen saa sam mooy nan ngeen di nekke sàtt boo xam ne yow nga taxaw keneen ki taxaw sa wet moo xam sa côté ndijoor wala sa càmmoñ amul sal lenn lu koy laal sa mbagg daar war a laal mbaggam waaw sa yi sa tànk yi fee di laal bosam waaw loolu mooy defar sàtt mais bàyyi ku nekk taxaw nag di jaay kilifa <laughs> moo taxit waxoon naa la ko unité de façade kese la boo leen gisee ñu ànd nii tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ak ñoo bari ay ay ay ay waaw ànduñ ci tus waaw lu dul bu dee ci mbiru luy leen di yóbbu ci yàlla mënuñ cee ànd waaw bu dee yëfi àddina nag loolu wax naa la yëfi bakkan la lool mën nañ cee ànd waaw loolu seen moom mën nañ cee ànd ba def dara waaw waaye moom bu dee lu leen di jariñ ci seen wàllu yàlla duñ ko man de waaw ba pare ne yeneen saa salaam nag xamal ñu ne loolu lii lépp duñ ko man lu dul waliinu te na ngeen nooy bi ay di ixwaanikum ndax boo nooy ci kanam sa mbokk mi nga jàpp ko sa bopp waaw nekk fi di bañ ko la laal ak waaw seexlu nit ñi wala jàpp ne non non non may laal loolu mooy nooyoo ci kanamam waaw il faut wa liinu na bi waaw liinu bi aydi ixwanikum waaw loolu il faut mu am ba pare yonent way saasam teg ci général loo xam ne moom lii moom mooy mooy affaire bi quoi man wasala saffan wasalahu allah képp ku jokk ab sàppe ba sàppe bi baax yow joué nga li tax sàppe bi jokk jaar yoon defe ni ko yonent bay saa saa bëgge woon wasalahu allah allahu akbar yàlla dina la jokk ci moom jokk la yërmandeem jokk la li taxoon julli ja lañ koy ut waamee euh, euh, leer waaw lépp dina la ko jox waaw nangul la sax jaamu yàlla rëq-rëq bu ci am mu jéggal la parce que yow wasalta safa allahu akbar aw la hawla wala quwwata illa billah mu ne kon loolu la allahu akbar waaw non seulement yow xalal bu am ci yow borom bi dindil la ko say problème say weñso ba pare jokk la ci boppam allahu akbar la hawla wala quwwata fekke sàppe bi defar kii rangale yooyu yëpp nga liggéey ko lii moo la waaye wa man qata'a saffan waaw ñëw taxaw ñu naan la kaay kaay euh, remplir sàppe bi nga ne non man fii laay taxaw mais sa dañuy julli euh, euh, ñeneen ñi ñëw guñ non saa yi te laata doon xal fii sha'ni ghayri comme li <laughs> étude fii doon gën a garaaw moom boo waxee kenn ne ko aywa waaw ne ko ne ko nañ defar sàppe bu mu naan la mu naan la sawaay julli sa julli te bul dugg ci biiru jàmbur quoi waaw di jaay ne di jaay fulla nee nañu wal iyaazu billah waaw di jaay fulla waaw boo defee loolu ah qata'ahu Allah yow ñëw ci jàkk ji yàlla dog la ci yërmandeem allahu akbar ak toppatoowam gu mat sëkk gi ak tamit may la li taxoon nga ñëw jàkk xanaa ñëwoo jàkk nag ngir ngir ngir ngir ñàkk mu xaj la loolu lépp lay dog ci yow allahu akbar waaw waman qata saffan ku dogub sàppe ñu defarub sàppe nga ñëw comme euh, bon moo tax yeneen saa salaam ba demee ci hadith Seydina Nu'man bi dem bay kabaar gis benn waay boo xam ne dënn bi dafa génn yeneen saa salaam arrêté kabaar bi waaw daal di wax ak nit ñi mu ne ibadallah yéen jaamu yàlla yi mooy bi mu naan fara'a rajulan badiyan sadruhu fi min as dem bay kabaar gis koo xam ne dënnam mu ngi feeñ mu ngi génn ci sàppe bi mu ne yéen jaamu yàlla yi la tusawwuna sufufakum waat naa ne di ngeen motal seen sàppe yi aw walla boog la yu xaalifun na borom bi lay dina dina bi dina wute wutele allahu borom bi bayna wujuhikum seen diggante xar kanam yi bu ko defee ngeen nekk ay noon fini waaw ñoo bokk jàkka de waaye du ñu jaaroob taal niñ ko fi yàggee wax commu ennemi bu ñu dajee sax ku nekk di xool fee bëggul keneen ki nuyu ko waaw bu ko kenn ki di xool ngir nuyu ko keneen ki di faire semblant di wax wax lu téléphone ah wala di def def lu leneen ngir daal moom bu mu ko nuyu rek gaaw waaxu wala bu ko séenee fee mu séen ko muy ñëw mu teggi waaw jël beneen yoon weneenu yoon lay jël te kat mbokkam la moo xam ne ñooy daje bo jàkka ji lu ko waral parce que yii lañ dul respecté waaw bu ko defee waaw waaw wala taxtalifu fa taxtalifa qulubukum bi ah comme que na di wute waaw seen xol yi nag dina wute waaw mu ngi noonu wal iyaazu billah kon nag lii lu garaaw la ta wax naa la day bokk ci lii dëgëral wax bi nga xam ne day wane ne defar sàppe moom wax dëgg yàlla lii moom farata la quoi waaw man qata'a saffan qata'ahu Allah waaye ca kaw wa man wasala saffan wasalahu Allah wallahu ta'ala a'lam